mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. ñu ngi dellu siwaat ci tawfiqu borom bi azza wa ci sunu darsa tawxid bi ñuy faral di amal suba gu jot mu mel ni nag sunu jataayu tey bi dañ ciy daloo mbind mu bees ginnaaw bi nga xamante ni nii sunu borom defal nañu tawfiq téere bañ nekkoon muy charx aljaamiu li ibadatillahi waxdahu ñu daal di koy jeexal ci aafiya ñu ko ci sant moom borom bi tabaraka wa taala ndax moom mooy ki nga xam ni mooy yelloo ñu sant ko ci lépp bu ko defee sunu téere bi nga xamante ni nii moom la daloo moom mooy baadu fawaidin min ci ay fawaid muy ay yu bawoo ci saar wu màgg wi muy suratul fatiha bu a cheikh muhammad bin abdul wahab ko sharx jàngale téere bi muy a cheikh al allaama salih al fawzan xafidahu llahu taala borom téere bi di wax ci yaxu téere bi bismillahi arrahmani arrahim baadu fawaidin min surati alfatiha bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmi ddin alcheikh Saalih Fawzaan kadalika mu daa di jël ci charx loolu mu ne bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala ñaan ñëpp ñu daal di tàmbalee basmala muy bismillahi rahmaani wax ci basmala nag buñ delluwaatee ci darsu tafsir bi yaakaar naa am na ay leeral yoo xam ne yu am solo rot na ca bu ko defee du jar ñu koy bamtuwaat fii bu ko defee a cheikh Salih Fawzan mu tàmbalee sant borom bi tabaraka wa taala mi nga xamante ni nii mooy borom mbindeef yi gannaaw loolu mu daal di julli ci yonant bi sallallahu alayhi wa ala wa sallam julli ci yonant bi julli ci waa këram njabootam ak ay saxaabaam gannaaw loolu nag muy leeral mu ne hadihi risala taxtassu fi bayaani fawaidi surati alfatiha mu ne bi dafa nekk téere boo xamante ni nii dafa jagoo ci leeral njëriñ yi nga xamante ni nii moo nekk ci suratul fatiha hadihi sura al azima saar wu màgg wile ma ngoog summiyat bil fatiha mu ne dañ ko tuddee fatiha ngir ne moom kat li annaha iftutiha biha al mushaf al sharif moom lañu tijjee maanaam moom lañ jiital ci kaamil bu tedd bi fa hiya awalu suuratin fiihi mooy saar wa nga xamante ni nii moo ca njëkk mu ne kadalika am na yeneen tur wa tusamma bi sab'a al mathani na ko tuddee sab'ul mathani muy juróom-ñaar yi nga xam ni dees leen a baamtu ma ngoog dees leen a répété mu ne ndax moom saar wi juróom-ñaari aaya la mu ne sunu boroom nee walaqad aataynaaka sab'an min almathani walqur'an alazim wa jalla ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox nañ la juróom-ñaar yi nga xamante ni nii dañ leen a baamu kadalika alqur'an bu tedd bi mu ne kon fa hiya sab'ul mathani saar wi moom mooy as sab'ul mathani firee fatiha sab'ul mathani loolu mi ngi bawoo ci yonant bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam xam ngeen ne alquran day ñëw di firi alquran waaye kazalika sunna day ñëw di firi alquran ci xadiisi abu said ca buxaari yonant bi alayhi wa sallam ne alhamdulillahi rabbil alamin hiya sab'ul mathani mu ne alhamdulilahi rabbil alamin moom mooy as-sab'ul mathani muy xadis bu wér nekk ca Buxaari bu ko defee kon dangay gis yonant bi ci boppam moom mi nga xam ni moom lañ wàccee alquran ci moom alquran indil ko garanti boo xamante ni nii garanti googu keneen amu ko ci ginnaawam muy lan wama yantiqu anil hawa in huwa illa de du waxantu lu mu wax rek waxyu la comme nam ko waxee moom yonent bi sallallahu alayhi ci xadis dara du génn fii maanaam ci gémmiñam gi lu dul dëkk ma kon moom mi nga xam ni alquran ci moom la wàcc yaakaar naa ci nit ñi mooy ki ci gën a comprendre ki ci gën a xam alquran que keneen kon bu firee ne sab'ul mathani moom mooy fatiha kazalika saxaaba yi rot na ñoom tamit kazalika ñu firee ko noonu ku mel ni omar wala ali ibnu abi talib radiallahu anhuma ak ñeneen kazalika al mufassirun wax dëgg yàlla loolu mooy firi mi nga xam ni mooy firi mi jub loolu mooy firi mi nga xamante ni nii mooy firi mi wér mango <coughs> kon aaya bi wa laqad aataynaaka saban min almathani moom mooy fatiha ndax lan fatiha juróomi ñaar aaya la léegi nag boroom xam-xam yi wute nañ ci lu tax ñu tuddee ko maanaam mathani maanaam répété gi muy répété wu mangoog ndax liñ koy baamtu ci julli gis nga ndax li mu nekk loo xam ni borom bi tabaraka wa taala daf ko seddoo jaam ak yu demee noonu mais wér na ni ci xadis bu wér ca buxaari sab'ul mathani moom mooy fatiha maanaam juróom-ñaar yi nga xamante ni nii dañ leen di baamtu bu ko defee kon daganul cib jullit mu bàyyi fi firi bii nga xam ni wér na bawoo ci yonant bi sallallahu alayhi wa muy ñëw di jël firi ma demba wala ma sàmba ma ngoog ma demba wala ma bu ko defee kon <clears throat> loolu bàyyi ko xel bu baax ndax loolu dafay dugg lan dafay dugg ci muqtada shahaadatu anna muhammadan rasulullah dafay dugg ci ñaari baatu seede yi ndax seede ni muhammad yonant bi yàlla la sallallahu alayhi wa ala alihi loolu lan lay impliqué la muy impliqué mooy tasdiquhu fi ma axbara dëggal ko ci li mu xibaare wa taatuhu fi ma amar topp ko ci li mu digle wattinaabu ma naha anhu wa zajar wattandiku lépp loo xam ne daf ko tere wa an laa yubad allah illa bi ma shara te duñ jaamoo borom bi tabaraka wa taala lu dul ci anamu ko shariaale te xabaar wér na xabaar bu dëggu jóge ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne sab'ul mathani moom mooy alhamdulillahi rabbil alamin ma ngoog waaw gannaaw lii kan moo am sañ-sañu ñëw ne sab'ul mathani du lii leneen la jox ko yeneen piri ba ci génnee leneen loo xamante ni nii lu bees lay nekk ci diina ji ñëw naan nit ñi julli juróom kat ñaari ràkka ñaari ràkka la ngoog julli juróom ñaari kaaf boobu kaafu xitaab la kan la doon waxal kaaf bi ki muy waxal kan la waajooju toog ci youtube bi wala yonante bi sallallahu alayhi wa sallam yonante bi sallallahu alayhi wa la doon waxal yonantu boobu sunu borom ne ko jox nañ la wala qad aataynaaka jox nañ la yow muhammad alkaaf lil xitaab yow muhammad lañ jox waxul waa ji ci yow muhammad sallallahu alayhi wa lañ jox waaw muhammad moomee sallallahu alayhi wa sallam ne lañ ma jox de mooy fatiha sabaan min al mathani mooy fatiha waaja dikk ne déedéet du loolu wala iyaasu billah bu ko defee kon ñu bàyyi xel loolee kon dafa bokk ci tur yi nga xamante ni nii moom mooy turi fatiha dañuy teg foofu rek sunu baaraam incha allah ci dars bii di ñëw ñu daal di eggale la nga xamante ni nii moom moo ci topp ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ñu ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal leen ko asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu